bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayid al awalina wal axirina sayidna wa xabibna wa shafiina wa nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain wa radia allahu tabaraka wa taala an qutbil aarifin wa mam sadiqin abul abbas ahmad atijani wa xulafaa almuhtadin wa ahli tariqatihi alfaizina amma baad salaatul munajat bi nga xamante ne moom lañ doon uh, wax te mu nekk ci taysir bi naan salli salaatan tunajjina biha abadan jami al ahwal wala fati allahu ba ci fi ñu yem ci jotaay bi weesu yallaahu yaa rabbi fil xayraati jumlatiha inda al mamaati wa baada al fawti yallaahu euh, loolu moom mooy salaatul munajaat euh, terme exact bi comme niñ ko waxe woon mooy allahumma salli ala sayidina muhammadin salaatan tunajjina biha min jamii al ahwali wal afaati wa taqdi lana biha jami' alxaajaati wa tutahhiruna wa tutahhiruna biha min jami' as-sayyi'aati wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajaati wa tuballighuna biha aqsa al-ghaayaati min jami' al-khayraati fi al-hayaati wa ba'da al-mamaati wa 'ala aalihi wa sahbihi wa sallim tasliiman yaa arhamar raahimiin yaa Allah kon lii mooy salaatan su moom la ñuy wax salaatul munaajaat eh, nitu yàlla yi nag dañoo fonk lool salaatu ala nabi bi mu nekk salaatu bu bari ay secret bu bari ay njëriñ njariñ bu bari ay mbir eh, firi woon nañ ko ci jotaay bi ci taysir bon mu xëy na firiwaat ko du yàq dara du wàññi dara ak njariñ rek moo ci juddoo amaan na incha allah mooy allahuma yow buur yàlla bi ci tur yu màgg yi bi ci tur yu rafet yi ak melo yëkkatiku yi salli yàlla na nga julli ala sayidina ci suñu sang muhammadin sallallahu alayhi wa sallam salaataan julli goo xam ne tu naj jiinaa da ñu musal maanaam tu naj jiinaa forme bi mooy da ñuy musal di ñu musal di ñu musal bihaa ci barkeem barke julli googu min jamii ahwaali ci mbooleem rëngi-rëngi yi wal afaati ak rëq-rëq yi wa taqdi te da nga faj lanaa ñeel ñu bihaa ci barke julli googu nga fajal ñu ci jamii al xaajaati mbooleem aajo yi wa tutahhiruna te da nga ñu wa tutahhiruna te da ñu laabal bihaa ci barke julli googu min jamee sayyi'aati ñu mboolem ñaawte fi wa tarfa'una te danga nga ñu bihaa ci barke julli googu indaka fa yow a'la darajaati gën jaa kawe daraja yi wa tuballighuna te da nga ñu jotale bihaa ci barke julli googu aqsa gën jaa sori alxaayaat njombartali min jamee alxayraat ci mboolem yiw yi la ca gën a sori fil xayaati ci dund gi wa ba'dal mamaat ak ginnaaw dee gi wa alihi yàlla nga julli kon ci yenente bi sallallahu alayhi ak julli moom ak ci ñoñam wa sahbihi ak saxaaba bi wasallim te nga sëlmal tasliman ak sëlmal gu sëkk yaa arhamar rahimin yow mi nga xam ne yooy dàq yërëmi ñiy yërëmaate yaa allah yow allah kon lii moom mooy salaatul munajat wàllu yàlla yi nag dañ koo fonk ndax gis gi nga xamante ne moom la gis njariñ gu rëy ak gu baree bari gi nga xamante ne moom moo ci nekk ndax salaatu ala nabi la boo xamante ne mën nañ koo zikar ngir njariñ yu bari bokk na ci day tax day tax ay bàkkaar maanaam ñu jéggal la say bàkkaar day tax tamit maanaam euh, ay saafara la itam day tax tamit maanaam yenn jafe-jafe yoo xamante ne moom nga nekk maanaam daf koy toxal da koy dindi ba pare euh, ay solution la ci bu gaaw a gaaw a gaaw ci maanaam ay problème maanaam ba pare lu ci euh, baax la niki noonu day tax maanaam lépp loo xamante ne ay jaaxle la ak tiitaange ak ragal ak ñàkk pexe ay ay ay ay stress ak yooyu yëpp daf koy dindi niki noonu day yëkkati ay maqaama nit bu koy zikkar euh, ba pare daf koy may euh, maanaam euh, évolution sociale bu gaaw te bu baax aussi niki noonu day maye maanaam ak ak ak tëyu mooy téyu nag ci wolof ci tubaab mooy charisme day voilà ba pare day tax daal maanaam nit ki am doole maanaam am benn genre euh, autorité morale voilà euh, nit ki noonu euh, day faj ay saafara maanaam ay ay ay ay garab ay gar ay ay nu mu feebar daal ba pare tam day tax maanaam boo koy zikkar tam ngir benn bëgg-bëgg ngir benn objectif ngir benn problème ngir benn solution ngir benn bëgg-bëgg maanaam daf koy indi zikkar yi nag maanaam nombre yi ñu ko mën a zikkare mm, onze moo ci gën a tuuti mën nga ko zikkar ba quatre cent quarante quatre quatre mille quatre cent quarante quatre am na onze am na dix-neuf am na vingt et am na vingt-sept am na quarante am na quarante am na quarante-neuf am na cinquante

1000 am na mille 1111 am na mille 2520 am na mille 2911 am na 3141 am na 3288 am na te bi ci gën a kawe mooy 4444 kon yii yëpp ay nombre la yoo xamante ne mën nañ cee zikkar li nga xamante ne moom mooy salaatul euh, tunajjina euh, salaatul munaajaat bi nga xamante ne moom la Cheikh Alhaaji Malik radiyallahu taala dugal foofu ci taysiir bi comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ci jotaayu taysiir bi weesu euh, am na tamit yeneen xeet yoo xamante ne maanaam euh, benn genre mm, miftaax la maanaam ab caabi la pour sooy bëgg a zikkar salaatul munaajaat bi am na benn xeetu ñaanin boo xamante ne noonu lañ koy defee maanaam loo xam ne su la neexee nga dugal ko ci su la neexee tamit nga zikkare ko nii parce que nii ñu ko waxee nii rek soo ko zikkaree nii njariñ gudul jeex moo ci juddu maanaam ay secret yu rëy ñoo ci nekk nii rek baax na sauf ko nag bu la neexee am na yeneen Euh, euh, yoo xamante ne par exemple mën nga ko tàmbale ci allahumma inni as'aluka bima awdaata fi hadhihi salati almubaraka min maxzuuni anwaarika wa maknuuni asraarika an taxmisanii fi baxril juudi wal karami wa an tukallima wa an tumallikanii zimaam alfadli wa nicami xatta tanqaada lii sifaatal umuuri kulliha wa takshifa lii xijaabal mulki wal malakuuti wa an tusalli wa tusallima ala abdika wa rasulika muhammadin salaatan tunajjina biha gis nga nga daal di continuer tunajjina biha min jamii al ahwaali wal afaati wa taqdi lana biha jamii al xaajaati wa tutahhirana biha min jamii al sayyiaati wa tarfa'na biha indaka ala darajaati wa tuballighna biha aqsa al ghaayaati min jamii al khayraati fi al hayaati wa ba'da al mamaati wa ala alihi wa sahbihi aslam tasliman ya arhamar rahimin ya allah maanaam kon ñaan gi nga xam ne moom ngay jiital rek moom mooy bi ñu wax ni allahumma yow buur yàlla mi ci tur yu rafet ak melay yëkkatiku yi inni naka man mii sa jaam bii di as'aluka maa ngi lay laaj bi maa ci lépp loo xamante ne awdaata da nga koo dëxëñ fii haadihi salaat ci bi la julli salaatu ala nabi al mubarakat bu barkel bi min maxzuni ci sa magasin anwaarika say leer wa maknuni ak li nga aar ñoŋal asraarika ci say secret say mbóot antaxamisani ci nga ci nga nga nga sëmbërtal ma nga nga dugal ma nga maanaam ba ma ba ma làmboo maanaam nga euh, ramasa mooy nga nuural ma waa kay fii baxril juuri ci géeju tabe wal karame ak teranga wa antu kallima wa antu mallika ni te nga moomale ma zimaamal fadli mooy gojug ngënil goj mooy euh, volant mooy bu dee ci fas mooy euh, ngalab gi voilà xam ne boo ko jàppee booy gën a xëcc maanaam boo ko bëggee jàddaloo day am noo koy bësee nooy xëcc gi boo bëggee mu continuer da ñaari ngalab yëpp et cetera kon loolu mooy goj maanaam volant daal ci gàttal voilà volant ngëneel wan ne amee ak xéewal xattaa tan xaada mbete mu woo matu luy ñeel ma sufa sufaatul umur yi nga xamante ne ma sufaatul umur yi nga xamante ne ñoom ñooy mbir yi gën a sell ci mbir yi kullaha lépp wa takshifa te nga wuññi maanaam nga dévoiler lii ñeel ma xijaabal mulki kiiraayu nguur gi mooy àdduna bi ci suuf wal malakuuti ak moomeelu gu yaatu gi nekk ci asamaan yi yeeg suuf ak ci asamaan yi wa antu salli yàlla maa ngi lay ñaan nag ci lii lépp nag ah, antu salli ya ci nga julli wa tusallima te nga sëlmal ala abdika ci sa yenant wa rasul ala abdika ci sa jaam wa rasulika ak sa yenant sa ndaw muhammad sallallahu alayhi wa sallam salaatan julli boo xam ne tu tunajjina biha da nga ciy jaaree maanaam musal ñu euh, comme ni nga continuer léegi biha min jamiil ahwali wal afati wa taqdilna biha jamiil xaajaati ba mu jeex kon noonu moom maanaam loolu euh, boo ko mënee tàmbale kon ñaan googu ma répété waat ko allahumma inni as'aluka bima awda'ta fi hadhihi as-salati al-mubarakah min makhzuni anwarika wa maknuni asrarika an taghmisani fi bahri al-judi wal karami wa an tumallikani زمام الفضل والنعم حتى تنقاد لي صفات الأمور كلها وتكشف لي حجاب الملك والملكوت أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها etcetera ba mu jeex loolu kon maanaam noonu loolu mooy kooku ak caabi gu rëy rëy la gu ama am solo la sax pour mën a jariñoo ci li nga xamante ne moom mooy euh, salaatul jaat gii nga xamante ne moom la ñu wax euh, euh, niki noonu am na maanaam noo xamante ne tamit boo ko tàmbalee loolu lu am solo la maanaam pour boo boo maanaam boo ko tëjee bokk maanaam boo ko tëjee maanaam soo jàngee ba pare su la neexee nga tëjee ko ñaan gii nga xamante ne moom laa moom laa la war a wax nii euh, maanaam salaatul jaar bi moom kese kese kese baax na noonu jëfandikoo ko yii ma la wax ne moom lay jariñ moom kese boo ko jëfandikoo dana ci baax sauf que yii yi ci des nag maanaam ay surplus la yoo xamante ne euh, yu ci am solo la yoo xam ne yenn yi caabi la te yu ci am solo la bii ci des mooy bii nga xam ne moom laa nar a wax kooku maanaam ci tëjin Hmm, daf cee am solo lool lool lool %e ndax njëriñ gu yaatu la bu la neexee nga def ko benn yoon bu la neexee nga def ko %e ñetti yoon mooy da nga naan allahumma saxir lii xuddaama haadihi salaati wa an tajmaa chamli bi nabiyika sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa an tarfaani min al mulki wal malakuuti wal izzati wal jabaruuti wa an tujibani bi ru'yatil jamaali wal kamaali wa bi jalaalika waxshurni maa alladina ancamta alayhim min annabiyiina wassiddiqiina washuhadaai wassaalixiina ma waxaat ko allahumma saxir lii xuddaama haadihi salaati wa an tajmaca chamli bi nabiyika sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa an tarfa'ani min al mulki wal malakuti wal izzati wal jabaruti wa an tujibani bi ru'yatil jamali wal kamali wa bi jalalika wahshurni ma'a alladhina an'amta alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i wasaalihina kon mooy allahuma yow buur yàlla mi ci tur yu rafet yi melo yëkkatiku yi saxir lii yàlla nga tàggatal ma xuddaama ñi nga xam ne ñooy liggéeyal haadihi salaati bi la julli maanaam rawaan yi liggéeyal gi julli ak malaaka yi yëpp maanaam salaatu ala nabi bi nga tàggatal ma ñooña wa an tajmaa te maa ngi lay ñaan tamit bu ko defee nga dajaleel ma chamli maanaam sama jikko nga defal yëpp jikko yi yëpp ñu rafet nga defaral ma ko ba mu nga nga dajaleel ma jikko yu rafet yëpp bi nabi yi ci sa barke yenant sayyiduna muhammad suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa an te maa ngi lay ñaan tamit ci barke ci lii tamit nga yëkkit nga bu ko defee tamit nga dajaleel ma nga nga nga nga nga yëkkati ma ah, maanaam maanaam nga yëkkati samay mbir minal mulki ci ah, du maanaam ci sag moomeel gi ci kaw suuf si ci àdduna bi ba ci asamaan si wal kuuti ak sa moomeel gu yaatu gi nekk ci asamaan bi ba ca mm, asamaanu Eh, juróom-ñaareel bi wal izzati ak maanaam nooteelu nguur gi wal maanaam foofu tamit maanaam rab moo tax ñu naan rabbul izzati wal jabaruuti ak maanaam eh, aalamul maanaam foofu ca jabarut nga xamante ne mm, majesté bu mag moo fa nekk hmm, monde boo xamante ne eh, nguuram nguurug yàlla gu màgg moo fa nekk tamit boo xamante ne ca kaw a kaw la Ah, mu ne wa an nii te maa ngi lay ñaan ta maanaam bu ko defee tamit nga ci boo ma dajalee maanaam rawaan yi malaaka yi liggéeyal salaatu ala nabi bi bu ko defee ñu bu ko defee nga jaare fa man maa nangul bi ru'yatil jamaali ci ma mën a gis maanaam ah, taar taar gi wal ak mat gi wa jalaalika ak tamit muy mën a gis tamit lan sag màggaay sag majesté muy jalaal ak jamaal ak kamal waxshur nii te yàlla nga dajale ma ma alladina ma ànd ak gaa yi nga xam ne anaamta xéewali nga alayhim ci ñoom maanaam sa jaam yi nga xam ne dañ leen xéewale bu ko defee nga dajale ma ak ñoom nga boole ma nga fang ma nga pang ma ak ñoom yii na te ñoom ñooy yenent yi alayhim salaatu wa salaam wa siddiqiina ak siddiquuna yi muy wàlli yu màgg yooyu wa shuhada ak shuhada yi wa saalihiina ak nit ñu sell ñëpp rek wàllu yi kon lii tamit maanaam boo jàngee salaatu munajaat ba pare nga tëje ko ñaan gi itam maanaam bokk na ci yi nga xamante ne yu mata yu mata yittewu la kon euh, yii daal euh, maanaam moo aju ci salaat bi nombre yi nga xamante ne nag moom laa la joxoon li ko dalee ci onze bi ba quatre mille quatre cent benn bu ci te mën nga ko def su la neexee nga di ko def par bis su la neexee nga di ko jëfandikoo euh, benn yoon pour maanaam ak euh, di ko jëfandikoo nag mu xaw a fréquent moo gën euh, ala kulli xaalan daal wala comme par guddi àjjuma wala par semaine nu mu la neexee daal mën nga koo jëfandikoo ci googu wàll gu bari njëriñ la.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 walhamdulillahi rabbil alamin